fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahya bnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa azka as-salaam fil baabil saalisi wal arba'iin ba'dal mi'atayn wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa taj'aluu qabrii 'iidan wa salluu alayya fa inna salaatakum tablughunii haythu kuntum rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin saxiix kon al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom la ñu tolloon ci riyaad bi ci suñu téere bu bees bi te rii di kitaabu salaati ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nekk ci chapitre benn chapitre bi nga xam ne moom kese la ci def muy chapitre deux cent quarante-trois baabu fadli salaati ala rasulillah bunt bii di wax ngëneelu julli ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñu gisoon xadis bi nga xam ne moom lañ mujjoon gis mu doon xadis mille quatre cent mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayhi voilà walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer li nga xamante ne mooy xadis bi ci tegu euh, mooy xadis euh, bi nga xamante ne mooy xadis mille quatre cent un waaw euh, mille quatre cent mille quatre cent alhamdu wal minna mu ne wa anhu bi itam mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne moom la jële woon xadiis bee nga xam ne moom la ñu génnoon waaw mu ne wa anhu mu ngi jële ci moom muy saydna abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu ngallawaay bu leen def qabri sama qabru mu ngi doon dund <laughs> bien sûr alayhi salaatu wassalaam allahu akbar mais xam na ne du sax te jàngal na ko jaam yi ana kan moo xamale loolu ku dul moom allahu akbar ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaw la tajaalu qabri iida bu leen def sama qabru loo xam ne ab feet ngeen ko jàppe mooy lan loo xamante ne xam nga feet luy luy baamu di ñëw loo xam ne comme ñu ne Iidul Adha tabaski loo xam ne bésub mbégte la boo xam ne wala loo xam ne day dem di ñëwaat at mi saa su ne at mu nekk mu ñëwaat voilà wala loo xamante ne da ngeen koy def euh, euh, ab feet yu mel noonu nga xam ne sama xabru daal jàpp ngeen ne mooy il faut rek mu nekk loo xamante ne comme ab feet waaw bala ngeen def dara rek il faut ngeen jàpp loo xam ne jàpp ne bés at mu nekk rek ci jamono jii lañ war a dem rek ci yonent bi saa salaam ca xabroom ba moom kese mu ne bu leen ko def de wa sallu alayya dee leen julli te ngeen di julli ci man waaw alayhi salaatu wassalaam fa inna salaatakum ndax yëg leen ni seenu julli yi ngeen di julli ci man tablughuni daf may jote haythu kuntum fu ngeen mën a nekk la sallallahu alayhi wa sallam mu ne solo na ko hadis bi Abu as-Sijistaani rahimahullah bi isnaadin ci sàllale sahih bu wér xadiis yi waxoon naa la bunt yi bunt yu rëy la waaw ah borom bi def ñu tombeek yawmul jumaa tey ah muy ama muy le vingt-neuf muharram eh, mille quatre cent eh, tombeek li nga xamante ne mooy le vendredi vingt-cinq juillet deux mille vingt-cinq tey mooy bu ñu séentoo weer wi tey gisuñu ko suba mooy le trente waaw ñu dugg ci safar shahrullahi non shahru safar bokk weer wi ñu nekk di muharram shahrullahi al muharram gii di jeex borom bi def hadis bi yoneen saa sallam di wax nii ñun ñu àgg ci bésub àjjuma waaw waaye it fadlullahi al mahd ngëneelu yàlla gi nga xam ne moom kese la mu fekk ñu madinatu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam muy taaba di tayba di madinatu salaam dëkkub jàmm bi dëkkub leer bi dëkku rasuli rabbil alamin alayhi afdalu salaatu wassalaam muy alxaramul madani walillahi alhamdu wal minna loolu nga xam ne lu yàlla képp la goo xamante ne gum ñu defal la defoon nañ fi ay eh, ci Riyad bi gisoon nañ fay xadiis yàgg na lool ca koor ak daaw ba fii ba ko te bu deux mille vingt quatre bi mais euh, boobu muy mille quatre cent quarante cinq ah gisoon nañu ci ramadan bi am na yoo xam ne fii lañ ko gise woon borom bi nag def na ne yii fii lañ ko gise walillahi alhamdu wal minna waaw muy mu dëppaale mu tombeek bésub ajjuma bés bi nga xam ne keroog rek gis nañ ci hadis yi nga xam ne moom lañ gisoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon muy hadis deuxième hadis bi ci buntu bi muy 1399 an Aws ibn Aws radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min afdali ayyaamikum yawmal jumu'a waaw fa akthiru alayya min as-salaati fiihi fa inna salaatakum ma'ruudatun alayya Allah yeneen way saar saam ne seen bés yi gën ci seen bés yi mooy bésu àjjuma bés bi gën ci seen bés yi mooy bésu àjjuma kon bari leen lu ngeen di julli ci man ndax julli gi ngeen di julli ci man dañ leen koy gaaral allahu akbar waaw kon nag bésub tono wala bésub àjjuma waaw bésub àjjuma la yeneen way saar saam duñu wax ci xadiis bi 1401 bala ñu dugg ci loolu euh, ñu doon def mooy laaj bu njëkk bi moo doon xool est-ce que al imaamu Abu Dawud rahimahullahu kese moom moo ko solo ndax dane rawahu Abu Dawud bi isnaadin sahih loolu la al imaam al an-Nawawi wax léegi laaj bi mooy est-ce moom dong ñu la la déedéet al imaamu euh, kii moo ko solo en fait hadis bi daa am ay parties imaamu Ahmad rahmatullah alayhi di sëriñam solo na ko lu jiitu woon comme ni nga xam noon noonu na ko taalibeem bii daal di soloowe muy. Euh, imaam euh, nu mu tudd euh, Abu Daawuda ci kaddu la tattaxidu qabri al imaamu Ahmad iidan wala taj'alu buyutakum qubura waaw ba pare mu teg ci moom alayhi salaatu wassalaam ne wa haythuma wa haythuma kuntum fa sallu alayhi fa inna salaatakum tablughuni waaw la tattaxidu qabri iida bu leen jàppe sama qabru bi loo xam ne ab xe ab feet la par feet rek loo xam ne ngeen ko jàpp daal par at ba at wala yu mel noonu waaw wala tajaalu ta bu leen def bu yuutakum seen kër yi qubuura bu leen ko jàppe ay bàmmeel mooy dee leen fi julli ndax bàmmeel yi kenn du fa julli waaw wa haythuma kuntum ta fu ngeen mën a nekk fa sallu alayhi na ngeen julli ci man fa inna salatakum ndax yëg leen ne seen julli yi ngeen di julli ci man tablugu nii damay jote al kanta sur taalibim daal imam Abu Dawud imaamu Tirmidhi rahimahullah am na benn côté lu mu mooy côté la tajalu buyutakum maqabir waaw te loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis fadlu suratul baqara wa inna al bayta alladhi tuqra'u fihi al baqaratu la yadkhuluhu ash-shaytan voilà boobu gisoon nañ côté boobu maqaabir yonent bi alayhi salaatu salaam ne ngallaawaay bu leen def seen bàmmeel yi seen kii ah, euh, seen bàmmeel yi seen kër yi bu leen ko def ay bàmmeel waaw te na ngeen yëg kër gi nga xam ne dañ fay jàng suuratul baqara seytaane du fa jege seytaane day daw laa yadxuluhu waxuma la du ko jege mais da ko du ko dugg mais da ko dul jege waaw waaw ah danaan fees waaw ne fes ne mes ne menteñ waaw mooy bokkoon ci suuratu gëneelu suuratul baqara nga xam ne daa nekk saar boo xamante ne day daq ki nga xam ne abaalisa yi ak seeni mbokk euh, wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah léegi kon euh, noonu la ko al imaam an Abu Isa Tirmidhi moom côté boobu leen di waaye al imaam Abu Daawuda comme ni imaam Ahmad ci an-Nawawi wax moo ëndee nii mu ngi ko indi kitaabul manaasik baabu ziyaaratil qubuur voilà mooy buntu téere manaasik yi jëm ci aj yeeg ci jëm yooyu ah mu ne baabu buntu ziyaaratul qubuur ziyaara ji bàmmeel mu ne xaddasanaa eh, buntu boobu nag hadis bi eh, moom mooy eh, deuxième bu mu fa indi parce que bi mu njëkk indi foofu mooy hadis bële voilà bi mu fa njëkkandi mooy xadis bi nga xam ne moom la ci imaamu Nawawi teg après bu pare ci li ah mu ne kon moom al imaamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Ahmad ibn Salih mu ne ne dal nañu Ahmad ibn Salih Ahmad ibn Salih al-Misri Abu Ja'far al-Qadi at-Tabari al-asl al-Qaadi rahimahullah génn àddina la 248 nekk siqatun haafiz rahimahullahu ta'aala loolu la borom Taqrib at-Tahzib wax ne mais qara'tu mu ne qara'tu moom jàng naa la Abdullah ibn Naafi' mu ne jàng na ci Abdullah ibn Naafi' da Abdullah ibn Naafi' ibn Abi Naafi' as-Saa'igh al-Qurashi al-Makhzuumi mawlaahu Abu Muhammad al-Madani borom Taqrib at-Tahzib nee na siqa même bu dee am na ñoo xam ne dañ naan moom nii Euh, fi hifzihi liin voilà sa moo tax imaam Ibn euh, Hajar dana fiqa sahihul kitaab fi hifzihi liin voilà mooy te loolu euh, bon mooy dëkk ku dëgg ku dëgg la ku ku ku wóor la ku téereem am bindam ak li mu note lu baax la lu wér la waaye nag bu dee côté mokkal lay jàngale lool am na ak woyof bu ci nekk moo tax ñenn ñi dañ naan bo hadis bi est-ce bi waa ji nii bon voilà mais bon hadis bi Ah, eh, moo la imaam Abu Hatim ne laysa bil hafiz huwa liinu layyinun fi hifzi waaw waaw waaw mu ne ta'rifu <laughs> kitaabu asah comme imaam al hafiz moo ñëw après daal di résumé lool ne ah du ab hafiz de comme hafiz borom takkat mokkalkatu hadis yu rëy yi bokkul ci ñoon de ndax dag mokkal am nag faiblesse am nag woyof ah am na nag euh, ci mokkalam loo xam ne nga xam ne lii nii juum na am yoo xam ne nga xam ne lii moom da cee juum waaye nag am mbindam moo gën a dëgër kon muy Abdallah ibn Nafi' qaala mu ne axbarani rahimahullah mu ne xabaarana ibn Abi Dhi'b di ibn Abi Dhi'b di Muhammad ibn Abdirrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b Hisham ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn Abi Qays Abul Haaris al-Qurashi al-Aamiri al-Makhzumi al-Madani génn àddina la 158 rahmatullahi alayhi an ibn moom mu jële waan Sa'id al-Maqburi mu jële ko ci Sa'id ibn Abi Sa'id Kaysan al-Maqburi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 123 ci ay wuute yi tam an Abi Hurayra mu jële ko ci al-Haafiz ad-Dawsi haafiz as-sahaabati radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum génn àddina la 59 annahu qaala nee na qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam la taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabri 'ida wa sallu alayhi fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum mu ngi nii waaw léegi yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon hadis bi euh, nii la ko al imaamu Abu Dawud ndee wax nañ la ko te sëriñam al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi ala al jami' léegi hadis bi ginnaaw loolu ana ban lëkkaale moom la xadis bi am ak li nga xamante ne mooy suñu buntu bi nga xam ne moom la ñaan moom la ñu nekk di wax ngëneelu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ naan la leer na te yonent bay saa saam xamal ñu ne fii non seulement fa inna salaatakum tablughuni haythu kuntum xamal nañu ne gis nga borom bi waxuñu ne yaa ayyul inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi yaa ayyuhal laziina aamanuu sallu alayhi wa sallimuu tasliima wa sallimuu tasliima loolu waxuñu ko mu nekk jaamu yàlla ju naqaree def déedéet xam nga jaamu yàlla am na yoo xam ne ah <laughs> bakkan xaw na c'est réticent xam nga jaamu yàlla dem fii ci Uhud fii ba mu xewee dem Uhud rayante ji ak ba léegi xare bu amee. ah saay loolu c'est pas alors que salaatu ala nabi non seulement dafa yomba wax waaye suñu yonent way saa sam xamal ñu ne fu ngeen mën a nekk rek bu ngeen jullee ci man day ñëw ci man dañ ma koy jottali Allahu akbar mooy obligé woo ngir mën a julli ci yonent way saa salaam foo mën a dëkk nga jóge fa nga jóge daal di ñëw Medina ñëw ba ci xabroom bi ngir daal di mën a julli ci moom déedéet borom bi woyofal na yombal na waaw xanaa du yonent bi alayhi salaam xadiis biñ doon fàttali sànq xadiis Seydina Aws ibn Aws waaw këni seen bés bi gën mooy bésu àjjuma bari leen lu ngeen di julli ci man ndax seeni julli fa inna salaatakum ma'rudatun alayya ndax julli bi ngeen di julli ci man dañ ma koy gaaral te loolu yeneen tubaab yi saa saa nee nañu daa malaaka boo xam ne moom la ko borom di tàggatal nga xam ne képp ku julli ci wam moo ko naan diw julli na ci yow mu daal di lay fay lo <laughs> moo taxoon ma ne la bés boo toogee naan yeneen saa salam xamuma mooy ah xanaa nga ne ma mosoo julli ci moom waaw boo mosula julli ci moom waaw mën naa laa jàppal loolu ci côté bii <laughs> waaye boo julli ci moom moom xam na la waaw rawatina ku ko dëkk nag ak bari lu mu koy def da ngay mujj sa tur moom mu miin sa tur sax waaw yow daanaka bés bi daanaka ay ëpp yoon dinañ ko tudd sa tur ne diw di doomu diw kooku yoon saa salam xamula ko way waaw allahu akbar kon lool di ngëneelu li nga xam ne mooy salaatu ala nabi salaatu ala nabi salaatu ala nabi waaw ngëneelu salaatu ala nabi mu ngi noonu mooy soxlawul déplacé wa alayhi salaatu wassalaam moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax lool ne laa tajaalu bu leen jàppee xabri sama xabru ba'idan ab feet waaw loo xam ne yéen jamono ba jamono kese ngeen fii ñëw mel ni ñi nga xam ne dañoo am bés bu ñuy feete saa bu ñëwee saa bu ñëwee ñu daal di def feet ba daal di koy màggal waaw waaye julli leen ci man waaw wa sallu alay mooy julli jooj bu dee da ngaa foog ne foog nga ñëw noonoo jaru foo man di nekk ci àddina bi baax na foo man di nekk ci àddina bi baax na waaw yow jullil rek waaw boo yaakaar bu aji yaakaar yaakaaree ne amaana de eh, julli ji muy julli ci yonent bay saat saam ci bu jegee xabroom bi moo gën a foor bañ julli fee mooy kooku daa defee xam daa defee xam parce que yonent bi alayhi salaam nga julli ci wetam ak feneen lépp la ko borom bi di jottali waaw lépp la ko borom bi di jottali dina yëg ki ku julli ci moom te dina la delloo euh, nuyoo ko waaw xutba kon nag affaire baa ngi noonu fa inna salaatakum tablughuni haythu kuntum seenu julli ci man day agsi ci man fépp fu ngeen mën a féete fépp fu ngeen mën a nekk bu ngeen jullee ci man affaire bi dina agsi insha allah te loolu mooy yàllaa ko jël euh, te loolu mooy li nga xam ne noonu la ko boroom bi tabaraka wa di def moo tax xadis bi ci tegu euh, manoon nañ ko booleeg moom waaye bon euh, nañ bàyyi mooy danaan amul kenn ci yéen ku julli ci man di ma nuyu lu dul ne lu dul ne borom bi damay delloo sama ruux ba daal di koy fay waa léegi loolu dinañ ci ñëw bu boobaa mais euh, delloo ma sa bor mooy lan parce que kat yonent bay sa sam te alquran xamal nañu ne fa nee nañu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun waaw bu leen yàpp te bu leen yaakaar mukk que ñi nga xamante ni nii dañ leen a faat ci yoonu yàlla que ne ñoom dañoo faatu ah déet fay yàlla bu leen di wërsëgal te yonent yàlla Musaa Saam ñoo féete kaw ñooñu ñooñu sax li ñu am ci ñoom lañ ko ci ñoom la jaar ak gëm buñ leen gëm ci lañ ko amee te yonent bay Saar Saam xamal nañu ne yonent yàlla Musaa Saam dañuy dund ci seen xabru yi. nee na romb naa Seydina Muusa ci alkatibul ahmar tund wow xaw a xonq mu nekk ci bàmmeelam bi julli bekk bi di mu romb Seydina Yunusu alayhi salaatu wassalaam yéeg ci benn mbaam wala benn waruwaay naan labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk mu romb Seydina Muusa mu nekk ci xabroom di julli yonent yàlla Muusa salaam dañuy dund ci seen bàmmeel waa yàlla delloo ma sama ruux loolu lu muy tekki ñu ne la bàyyi lañ àgg ñun xadiis bi ci tegu ñun newaguñu foofu waaw fii mooy fa inna la taj'alu qabri iida bu leen def sama qabru iid loolu nag daa am benn affaire boo xamante ne moom lañ di ku mel nii euh, xam nga xadiis bii la taj'alu qabri iida ak xadiis bii yooyu saa sam naan la tushaddu rihaal ak la tashuddu rihaal illa fi ila salasati masajid masjid ah, masjidi hada wa masjidul haram wa masjidul aqsa hadith bi imaamu kii euh, bu dee riwaay bi nga xam ne euh, al imaam Abu Sa'id al Khudri radiyallahu anhu mu ngi ci Sahih imaam Muslim bu dee Seydina Abu Hurayra bi ko sabura waxoon bas euh, sab. Basra ibn Abi Basra ak Sabra loolu moo tax may jaawale eh, turu eh, saxaaba boobu eh, Abu Abu Bas Basra ibn Abi Basra bon dina ñëw dinaa ko dinaa dinaa ko trouver insha allah moom mooy keroog te gisoon nañ hadis boobu bi ñuy wax bi ñuy wax ngëneelu mais saa boobu jamono jooj ci ajjuma ji ñu nekk waxtu woowu gendeeku boobu jamono jooj yonent bay saa saam ne amul kenn koo xam ne dina ci ñaan borom bi mooy mooy mooy gëneelu euh, bis euh, jamono joojee te ñu taxawoon ko taxawoon fii te mu bari ay wax lool wax yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri ku nekk naan bii la ku nekk naan bii la te ñun ñu waxoon la li gën a dëgër insha allah mooy li Seydina kii waxoon euh, ibnu Salam Abdallah ibnu Salam <laughs> li waxoon Seydina Abu Hurayra Seydina parce que Seydina Abu Hurayra dafa yem tuur wa tuur wa kitaabin mastuur tuuri Sinaa Abu Hurayra daan jóge Medina ala saakina abdol sa sam dem Tuur Égypte fële ca Égypte Sinaï après bi mu ñibbisee dajeek Sabira Basra ibn Abi Basra Abi Basra <laughs> Sabra Sabra ah <laughs> <laughs> Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu daal di dajeek moom bi mu dajeek moom euh, Seydina Abu Hurayra ne ko Euh, kii euh, euh, saxaaba boobu ne ko alxifaari yi ne Abu Hurayra ne ko yow Abu Hurayra foo jóge moom saxaaba la tamit mu ne ko ah man de Tuur laa jóge mu ne ko bu ma yëgoon ne bu ma yëgoon ne bu ma la yëgoon laata ngay dem doonoo fa woon dem waaw mu ne ko waa lu tax mu ne ko parce que man maa dégg yonent bay saar saab yow Abu Hurayra déglul ma wax la man nii maa dégg yonent bay saar saab ne du ñu takk ay géléem mooy ay euh, transport booy bu daawee gëléem a gënoon kii mais mooy façon transport boo jëm di dem lu dul la tusaddu rihaal illaa lu dul ci li nga xamante ne mooy jàkka yi waaw ñett yi mooy sama jàkka ji ak al masjidul haram muy jàkkaay kaaba gi ak al masjidul aqsa waaw Allahu akbar li li nga xamante ne mooy euh, jàkka ja nga xam ne moo gën a sore di mm, jàkkaay Yerusalem di jàkkaay li nga xam ne mooy Jérusalem di baytul maqdis rahmatullah euh, euh, euh, harrasaha Allah wa akhrajahu an min aydi al yahudi al haqidin amin mooy léegi liñ liñ doon wax mooy kii nu mu <laughs> mooy loolu dafa am ñoo xam ne dañ ne hadis boobu nag xadis boobu noonu ak xadis bi dañuy wane ne kon nit mooy jóge fenn def ab ab convoi wala jël ab ab transport wala yooyu ñëw foo xamante ne en dehors de ñetti jàkka yi loolu dañ koy tere waaw loolu dañ koy tere loolu si dañu kaa tere léegi nag euh, loolu euh, par exemple Euh, al al al al Kirmaani <laughs> bokk ci ñi nga xam ne ñoo shara euh, sahih imaamul Buxaari mu ngi doon wax imaamul Haafiz Ibn Hajar rahimahullah bi muy euh, shara hadis boobu di ko nettali naan al Kirmaani mu ngi naan masala bii nag mooy masala am est-ce que am nañ droit parce que ziyaare bi ñoom dañ ne jàkka yi parce que lii mooy li nañ wax li mu wax nañ wax li ñu wax. mooy euh, euh, al-Kirmaani ne masala bii nag jot na euh, xew na ci suñu jamono jii ci suñu bilaad yi suñu dëkk yi suñu gox yi Sham ay ay xëccoo yu bari waaw ay ay waxtaan ci wàllu xam-xam ak yooyu ak xëccoo yu bari ci biir boroom xam-xam yi ba côté bu nekk daal di ci bind ay ay ay téere bind ci taalif bind ci dara waaw imaam al-Hafiz ne Yusuf ba ne qultu nee naa al-Kirmani xam nga kan lan la jublu ci ci ci débat bu bu bi ab xew jamono yooyu muy wax bi mooy yushiru ila ma radda bi Cheikh Taqiyuddin as-Subki wa ghayri ala Cheikh Taqiyuddin ibn Taymiyya wa man intasara bihi al-Hafiz Shamsuddin ibn Abdil Hadi wa ghayri ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi wa hiya mashhuratun fi biladina mu leen wax kii lim ci jublu leen na mooy li nga xamante ne moo mu ngi jundu li Cheikh Taqiyuddin as-Subki di as-Subki rahimahullah boroom xam-xamu Shafi'i bu mag boobu doon ak ñi ànd ak moom dellu te mooy waa jamaahir delloo ki nga xam ne mooy ki nga xam ne tamit moom itam Taqiyuddin tamit lañ mooy mooy dàkkantalam di kan as-Cheikh Ibn Taymiya di Ahmad pa maam ji de al-Majd Ibn Taymiya mooy maamam boroom Muntaqal Akhbar non kii mooy sët bi mooy Ibn Taymiya bu siiw bi sax muntaqal axbaar ci boppam boo ko waxee gaa yi xamuñu ko xanaa ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci wàllu xam-xam bi ñii hadis waaw ñooñu man ñooñu dinañ ko xam te sax pas ay débutant de ñooñu dinañ xam boo nee al majdu ibnu taymiya dinañ xam kan ngay wax mais am na ñoo xam ne boo ñëwee rek ne ibnu taymiya pour ñoom kenn ki mooy ci siiw rek nga xam ne foo dem daanaka léegi euh, ndax dafa extraordinaire tamit mais maam ji moo doon référence la ci Hanbali yi moom it Hanbali la moom al imam Ibn Taymiyya bo moom mais kooku moo gën a siiw mooy sëriñu imam Ibnul Qayyim bi kooku moo gën a siiw mais maamam moo bind Muntaqal Axbaar bi nga xam ne moom la as-Cheikh euh, euh, euh, al al yamani bi <laughs> yamani bi turam a ngi nii way gis ne daa mel ne mënoo koo wax yamani bi as-Shawkaani as-Shaw al imam as-Shawkaani daal di sara voilà <laughs> ci naylul awtar léegi moom <laughs> imam alxaafis ne moom parce que moom ak li nga xamante ne moom la al imam ibn abdul daal di koy jàppale waaw parce que Shamsuddin ibn abdul haadi yi dafa jàppale imam ibn Taymiyya ne li mu wax loolu la waaw loolu la kay ibn Taymiyya li mu wax loolu la waaw mu ne loolu mooy loolu rek waaw parce que lenn la mooy bon dañuy gàttal affaire bi parce que masala la boo xam ne bu gudd la nag te ku nekk am nga ay waxan ah. voilà léegi c'est pas que dañ naan bon yow àndoo ci wax jee comme waxu imam Ibn Taymiyya bi rahmatullah alayhi que ne après yow da nga koy doyadal comme si mooy euh, doo wa bëgg doyadal bi ban côté mooy doo indi benn argument bu leer bu mu wax non am na ay argument yi muy wax par exemple moom hadith yi lay tegtaloo laa tasuddu rihaal ak suñu hadith bii ñu nekk waaw laa taj'alu laa taj'alu buyutakum qubur wala taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum Euh, euh, li nga xamante ne tablughuni haythu kuntu waaw mooy ñaari hadith yooyu mooy principaux yi nga xamante ne moom lay moom lay sukkandiku waaw mu ne kon affaire bi loolu la quoi waaw <laughs> waaw moo tax mu ne mu ne mu ne euh, mu ne loolu mu ne mu ne xoolal mu ne al imaam Ibnu Taymiyya moo tax kii al imaam ibnu kii borom kii def sharh al al al al azim al abadi moom itam daa ànd ak imaam Ibnu Taymiyya li mu wax. voilà moom mi def euh, kii euh, shara sunanu abi daawuda ci ci ci ci kii euh, nu mu tuddati shara bi nu mu tuddati awnul ma'bud voilà awnul ma'bud moom daa ànd ak al imam ibn taymiya rahmatullah alayhi fo bi muy leeral loolu di wax al moom moo taxit moom daanaka waxu imam ibn taymiya waxu taalibeem al imam kii ibn al qayyim ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñoom ibn abdul hadi yi ak ñooñu daanaka moom la kii ah, bon à vrai dire ku mel ni al imaam euh, al qadi Iyad rahimahullah moom daa jàppoon ne la tasuddu rihaal imaamu Nawawi ci boppam mu ngi koy nettali imaamu Nawawi mu ngi nettali affaire boobu naan al qadi Iyad kat <laughs> xoola xoolal imaamu Nawawi wax léegi ni xaaral may ma tuuti pour affaire ni may bañ rek mooy léegi ñun ñi nga xam ne dañoo borné da ngay gis gaa yoo xam ne dañuy am benn abi léegi beneen avis bi nga xam ne même buñ ci dàndu même bu dee dalil yi daa xaw mais dalil yi leerul yenn leer yi parce que ñoom am na fu ñu teg seen wax même bu dee àndoo ci mais ñëwal wane ko ci wàllu xam-xam luy wane ne du nii te ñoom la ñoom ak Subki rahmatullah alayhi daal di def mais ñi nga xam ne dafa am ñoo xam ne dañoo problème xam-xam mooy loolu waaw mais euh, euh, wax na lii même bu dee na wax bu garaaw la euh, mais du wax doo xam daa toog rek wax ko ci bakkanam noonu ah non non non. ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ce que al imam nu Taymiyya kese ko wax kii ne <laughs> kii ne al imam al al kii nu tudd an-Nawawi déglu déglu al imam an-Nawawi mu ne rahimahullah bi muy sara hadis bi ñu la doon wax sànq mu ngi sooy dina Abu Sa'id al-Khudri la tasuddu rihala illa ila thalathati masajid masjidi hadha wa masjidi al-haram wa masjidi al-aqsa léegi al-imam an-Nawawi mu ne xoolal ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne fiihi nekk nañ hadis bi bayaanu leeral azim màggu fadilati gëneelu hadhihi al masajid salaasa ñetti jàkka yi wa maziyatiha ala ghayriha ak ni ñu ràññeekoo ci yeneen i jàkka li kaw ni masajidul anbiya salawatullahi alayhi wa salaamu alayhi ndax lan wa alayhim mooy e, ndax jàkkaay yonent yi la alayhimu saa saam Makka ku fa def Seydina Ibrahimul Xalil e, Medina ku ko fi def yonent bi alayhi saa saam al aqsa kon moo ko fa def al aqsa digganteem ak e, masjidul aqsa digganteem ak kaaba gi quarante quarante quarante quarante la quarante euh, quarante jours quarante jours wala quarante ans ah, ndax bi di kii euh, euh, mooy bi ñu ko tabaxee Makka la njëkk a tabax kaaba gi teg ci Aqsa te Aqsa hadith Seydina Abu Dar la moom ci sunan wu kii ah Muslim Seydina Abu Zar nee na man maa laaj ya rasul nabiyallah ayyu baytin buniya awwal waaw ana ban waaw baytin ban ci néegu yàlla yi moom la ñu njëkk a tabax muy muy muy muy muy muy muy euh, euh, ak euh, laaj bu leer laaj bu leer yonent bi alayhi salaam ne ko almasjidul haram waaw ne ko mooy li nga xamante ne nii moo awwalu mas ayu euh, masjidin waaw euh, euh, masjid la masjid masjid ayu masjidin la ko waxoon ana ban ci jàkka yi ban ci jàkka yi lañ njëkk tabax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko sama jàkka ji la non non non jàkkaay al masjidul haram moom lañ njëkk a def waaw mu ne ko ban moo ci tegu mu ne ko masjidul aqsa waaw mooy ba gën a sori par rapport ak Makka dafa sori parce que aqsa xam nga Medina la gën a jege mais bu dee Makka dafa sori Allahu akbar waaw ya rasulallah ayu masjidin wudi'a waaw ci suuf si imaamul Buxaari sax soloo na ko tamit muttafaqun alayhi la ayu masjidin wudi'a awwal mu ne ko al masjidul haram mu ne ko bu ci tegu mu ne ko masjidul aqsa nee na ma ne ko kam kaana baynahuma qaala arba'un waaw mu ne ma quarante moo dox seen diggante waaw allahu akbar allahu akbar moo dox diggante ñaari jàkka yooyu waaw léegi kon mooy biñ ko tabaxee ah arba'una sana voilà mooy quarante la waaw qaala arbauna sana ci beneen riwaaya bi bu dañ la ko doon wax summa aynama adrakatka as-salaa ba'da ba'du fa salli yenent way saa saam ne ko ginnaaw gi fu la julli dabe rek na nga ko julli loolu moo tax al aqsa en fait ñu euh, lu mu tudd euh, baytul maqdis 40 ans moo dox diggante diggante bi ñu tabaxee kaaba gi mais léegi sauf que kaaba ji xam nga Seydina Ibrahim à vrai dire sax da koo tabaxul mooy bon da koo yëkkati moo tax alquran ne wa in yarfa'u Ibrahimul qawaa'ida wa Ismaa'ilu fàttalikul bi ñuy yëkkati fondation mooy bi ñuy yëkkati loo xam ne daa fekkoon ñu fondement ko pare mu teg ci di yëkkati loolu na def mais kaaba ji jiitu woon na fi parce que Seydina Ibrahim ay yonent jiitu woon nañ ko fi tax xamoon nañ kaaba ji dañ fi doon ñëw Seydina Adam moo ko fi def alayhi salaatu wassalaam am na sax ñu ne malaaka yi ñoo ko fi defoon Seydina Adam ñëw defaraat Seydina ba mu ñëwee ba ràpp nag surtout mëndum Seydina Nuux ba en tout cas rappoon na léegi nag loolu la suñu borom noonu Seydina Ibrahima jógal fii nga dem nga defalaat ko moo tax ba mu demee moom doom ji dañoo yëkkati mais fondation wu wuñu de ñëwuñu gas ci suuf di fondation déedéet voilà kon loolu lu ama am solo la kon euh, euh, loolu ñu ne ñetti ndax loolu mooy al imam an-Nawawi <laughs> rahimahullah mu ne loolu parce que jàkka yooyu li tax ñu mel noonu mooy jàkkaay yonent yi euh, alayhimu salaatu wasalaam boo xam naa nag dañuy yem nii euh, bii di ñëw ñu àggale ko euh, waxu Imaam An-Nawawi pare gu ñuy parce que timis ci day jege kat insha Allah euh, taala mooy xadiis bi kon dañ koy xaaj de parce que après bu ko defee dinañ gën a dugg insha Allah ci waxu al Imaam Ibn Taymiyya yi ak ñaan ak moom pour rek mu bañ a nekk loo xamante ne nii voilà gars yi dañuy jàpp mu nekk ay camp ñi ja ñi ko ànd ak moom moom itam ñenn ñi du ñu fexe tamit xool li tax ñeneen ñi tamit li ñuy wax waa li ñuy wax.